ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walammaa jaa'at rusulunaa luutan si'a bihim wa daaqa bihim dar'an wa qaala haadhaa yawmun 'asiib suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab juróom-ñaar fukki ba juróom-ñaar mu ne walamma jaat rusuluna luuta di nga xamante ne nii nag ci la dikkal rusuluna suñu ndaw ya ca malaaka ya alayhim salaatu wassalaam te defoon escale ca sayidina ibrahim alayhi salaam ba ñu dikkalee luuta sayidina luut alayhi salaam si abihim sayidina luut daal seenu dikk ndax xamul ne moom xamul ne woon nay malaakalam bi ñuy door a ñëw comme comme ki nga xamante ne mooy kilifaam rek seydina ibrahim alayhi salaam moo tax si abihim mu am njortu mooy mooy mu daal di njàq lool ci dikkub ñii mu gis ne ay góor lañu ñoo xam ne ñu rafet moom daal mu am njàqare ndax xam na ne cey ñoñam ñii bés buñ yëgee ne ñoo am na gan yu góor de dinañ fi ñëw bëgg leen a sàkku de ci wàllu ngóor jigéen ngiñ ne wa daqa bihim dara mu daal di xat ci moom lool wa daaqa bihim daraa xam nga loolu waxin la bu waraab bii di wax ci li nga xamante ne mooy gëléem gi nga xamante ne bu dee dañ koo sëf sëf yoo xam ne dafa diis xam nga buy daw gëléem gi day mën a tànkal tàllal loxo yi ak tànk yi bu baax man koo tàllal ni mu gën a gaawe waaye bu dee dañ koo sëf sëf yu diis a diis yoo xam ne attanu ko mooy ne tànk yi ak loxo yi du ko mën a tàllal bu baax ndax dootul mën a gaaw loolu nag ngir nit koo xam ne pour ne dafa nekk ci xat-xat loolu la naan si abihim dara wa wa wa daqa bihim dara mooy mu daal di xolam daal di xat dënnam daal di xat lool ndax xam na ne cëy waaye sama ñoñ ñii de bés bu ñu yëgee ne am naay gan waqaala boo bare nag mu wax ci boppam moom seydinaa Luut alayhi salaam ne hada hé bii bés de hada lii yawmun bés la boo xam ne asibun bu tara ngi waaye bu mettee ngi ci man lay doon ndax am naay gan te sama ñoñ ñii cëy bu ñu xam naa ne moos léegi ñu yëg ko ndax xam na ne ci këram gi am na fi kàccoor bu fi ne boo xamante ne nii moom moom moom ñoom a ànd nga xamante ne nii moom dina dem yëgal leen ko te problème dina xaw léegi nag mu ne wa jaahu léegi nag moo tax ca saasa lam doon lam doon euh, jàq lekk am wa jaahu mu dikkal ko xaw mu way ñoñam yuhra'una nañu ngay gaaw ilayhi nag ñëw ci moom dinaa Luut këram jekk rek ci kër gi daal ay nit war ko fees delwaa dëkk bi wa min qablu te ñoom ñooñu nag ñotam ñooñu nekkoon nañ lu jiitu bés bi kaanu nekkoon nañu yaamaluuna sayyi'aat di jëf yu ñaaw ya nga xam ne ci ngóor jigéen ak ya nga xam ne moom lañ doon def di daal di nekk ñoo xam ne dañuy nekk seen biir di def yoo xam ne benn ker saamu ci comme ni ñu ko tudde woon nii nag boroom mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañ ne ñii bi ñu agsee ki nga xam ne mooy jabaram ji moo leen gis bi mu leen gisee nag daal di yooru nag dem ndànk dem woo waa dëkk ba nag yëgal leen ko ne leen hee saa jëkkër di luut moom di am nay gan yu góor kon gaaw leen ngeen ñëw waaye ci fi ngóor jigéen gi loolu nag du doon ragal loolu la am looloo am moom lañ la doon wax ndax am na benn kàccoor bu ne këram moo doon jabaram joo jëlee léegi nag ba gaa yi ñëwee nag gaaw mel ni ñu doon jañ di leen puus ngir ñu agsi kër Seydina Nuux fees fa del wër ko léegi nag suñu boroom ne qaala Seydina Luut ne leen yaa mi e eh, yéen samay ñoñ haulai banaati bu dee ne da ngeen a bëgg sëy kese haulai way gaay yi ñii nii banaati mooy dëkk bi fii ñii samay doom a ngi yu jigéen bu ngeen bëggee ma may leen ci am ñu ne haulaay banaat yi daf cee jublu rek mooy jigéenu dëkk bi ndax moom comme yonente rek fu ñu ko yót mooy baayu ñëpp mooy ne bu ngeen bëggee sëy neen ñañ leen may may ci ji nga xam ne mooy jigéenu dëkk bi rek bu dee lool ngeen bëgg na ñoom kat atharu lakum mooy li nga xam ne moo laab ci yéen mooy tekkiwul mukk ko moo gën a laab ko ne góor jigéen ak laab dajee ne non non na atharu lakum mooy jigéen ñi kese ñoo laab ci yéen ci wàllu sëy lool kese ngeen manaam léegi nag loolu loolu moom simple na que ne ah kon Seydina Lut da doon may doomam yu jigéen ñi nga xam ne yéefar lañ dañ naan la moo loolu lañ moo ci ne loolu xanaa ci suñu charia bii rek yonent bi alayhi salaatu bi ñuy tàmbali mooy nekkuloon loo xam ne lu xaraam la woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam doomu boppam may na ko ki nga xamante ne nii muy sayyidatuna Zaynab radiyallahu anha wa ardaaha may na ko Abul Aas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah bam jural ko Umaama te loolu mooy laata révélation bi suñu borom di ko yebal mooy muy officiel waaye même ginnaaw gi bi lislaam ñëwee bu doon dafa xaraam dina ko tas waaye na ko noonu mayoon na ruqayyatu ummu kaltum mayoon na ko doomu abu lahab yi kon loolu te ba lislaam ñëwee tasuñu ko fañ ko tase mooy bi nga xam ne ci la tabbat ya daa wàcc abu lahab di wax waxi kàccooram yeeg yoo yële mook jabaram jadi ummu jamil léegi loolu la waaye abul aas moom nekkoon na nekk yéefér nekk yéeféer ba su yonent ma lay sa saam daal di gàddaa yi ba niñ koy kidnappé jàpp ko benn bés mu doon jóge Sham loolu histoire am yu ki euh, siiw na voilà loolu def nañ tarjamaam ci nga xamante ne moom lañ doon def ci siira bi ci côté sahaaba yi radiyallahu anhum moom Abul Aas ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu wa arda zawju Zaynab bint rasulillah alayhim as-salatu wassalaam nekkoon boroom këru sayyidatuna Zaynab radiyallahu anha wa ardaha ginnaaw loolu mu weesoo ba ginnaaw bañ dee Medina ci la alquran tere léegi ay jullit mooy jullit bu jigéen ab yéeféer bi ko takk waaye si noo amoon na dañ naan la fii nag comme lool kese la woon mun nag mu ne leen fattaqullaha kon nag ragal leen seen borom tabaaraka wa taala ndax say jigéen samay jigéen a ngi de doom yaa ngi nii wala jigéenu dëkk bi daal moo yell ci yéen damoo laat ci yéen bu ngeen bëggee sëy ñu may leen ci fattaqullaha ragal leen seen borom man lut maa leen koy wax alayhi salaatu wassalaam wala tuxzuuni fii dayfi te bu leen ma gàcceel ci sama gan yi maam ba ñëw di leen song di leen jaay ñu bëgg a def ak ñoom góor jigéen de alaysa minkum rajulun rashid waaye yéen xanaa daa ci mbooloo mi ci yéen ñii nii wër sama kër gi waaye ndax amul woy nit koo xam ne ku gindeeku la koo xam ne mën naa wax ak ñi ci des ba dëpp leen xaalu mbooloo ma ne ko waaye yow laqad alimta ma lana fi banatika min haqq na ko way yaa gën a xam yaa gën a tayaatoota xam que ne ma yow mii lóot maalanaa que ne ñun ñii alayka salaatu wassalaam naa ñun dañoo ñeel waaye dañoo soxla fii banaatika ci sa doom yu jigéen ñi amuñu ci benn xaqin amuñu ci benn xaq te dara benn aajo lañ ci amula ah, ñun soxla wuñ sa doom yu jigéen ñi wala jigéenu dëkk mi ne ñun xam nga liñ bëgg ñun du góor ak jigéen du yooyu moonu gënal ñun góor ak góor voilà wa innaka te dëgg-dëgg yow mii lóot alayka salaatu wassalaam la ta'lamu xam laa wax maa nuriidu yi nga xam ne moom lañ namm ta moo tax ñu ñëw wër sa kër gi xam nga ne da ngaa ami gan te ñun tere woon nañ la booy ci yeneen saare doon la wax naan ko est ce que terewuñu alam awalam nanhaka anil alamin ndax terewuñ la woon ngay ami gan yu góor du waxoon nañ la ko léegi ngeen di ko fi kon nag jëlal conséquence yi ah il faut assumer yaa luut laa wax bàyyi li daw deuxième xaala mu ne leen law an na lii bikum quwwa cëy bu ma amoon kattan goo xam ne ci laay ci laay sukkandikoo ngir repousser leen jañ leen ba du ngeen def li ngeen bëgg ay way bu doon loolu de kon aw war na boog aaw yi ma daal di daw daal di dellu ilaa ruknin ci loo xamante ne poto boo xamante ne sukkandukaay shadidin boo xam ne bu dëgër a dëgër la moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax naan rahimallahu luuta mu ne rahimaallahu yal na borom bi ta borom bi wa taala comme nim ñëwee ci saxiixu imaamul Buxaari waaye naka noonu al imaamu Tirmidi rahmatullahi alayhi tamit daal dinañ koy solo suñu borom te yonente bi alayhi salaatu wassalaam ne rahimaallahu Luuta yal wa taala yërëm beneen bi axi Luuta kaana ya'wi ila ruknin shadid nekkoon na koo xam ne da doon sukkandikoo ci dëgër waay bu dëgër boo xam ne bu dëgër la te mooy boroomam tabaaraka wa taala waaye sauf que lii da ko wax pour jublu ci wàllu bu ma amoon njaboot goo xam ne mooy ñu bari ay doom yu bari yoo xam ne manoon naa ànd ak ñoom ak samay geño sama wàllu geño bu ñu manoon a kononte kon bu ma amoon lu mel noonu kononte kon dinaa leen jaay dinañ xeex ak ci yoonu yàlla ba repousser leen ci lu bon lii loolu la ci woon waaye tekkiwul mukk ko ne moom day fu day fàtte di lu ci boroomam déedéet da leen a bëgg a wax bari ngeen bari yoo xam ne tey bu ma amoon ñoo xam ne njaboot njaboot ñoo xam ne mooy ñoo xam ne ñu bari la ñoo xam ne mën naa ñoo jàmmaarloo nga génn ndax moom ay borom mufassiroon ay rahmatullahi alayhim dañ la ay doom yu jigéen kese la amoon looloo tax wan nag loolu la de kon nag moo tax boo borom xam-xam yi boo am na beneen ci waaye boo xam ne bu Seydina Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu boo xam ne suñu borom dane yonent ma lay saa saam dane moo tax à part léppi boobu suñu borom yónniwul benn yonent lu dul da koy defal mu nekk koo xamante ni day am mbooloo boo xam ne pare na ngir jàppale ko walaa ci ay mbokkam même bu dee gëmuñu li nga xam ne moom lañ nee loolu loolu la mooy ndax Seydina Lut xam nga mook Seydina Ibrahim ñoo jóge woon Babylone fële ca Irak moo tax gaay naan waa ñoñam ñii mooy dafa ñëw ci seen biir walla loolu moo tax waaye mooy loolu moo taxoon wala lool lu ñuy wax la wallahu taala alam qaalu malaaka yi nag bañ gisee muy wax ak ñoom nii gars yi di ko wax wax yu naan ko waay ma ne yaa gina xam niñ bëgg ko ah mu leen di naan ma amoon kattan wala ma am foo xam ne ci laay dellu dëgërlu waaye bu dëgër qaalu malaaka yi ne ko yaa luutu alayhimu salaatu wassalaam ne ko yow luut ñun ñii rusulu rabbika ñun sa ndawi borom lañ ci lay door a xam ne ah kon ñooy malaaka lañ de lañ yasilu ilayka ñii mukk mukk manuñoo agsi ci ñun du ñun ñoo jote ci ñun fa asri yow nag liñ lay digal te suñu borom a ñu ko wax fa asri doo du wëyal voyaasal benn partie ci guddi gi di ahlika ci sa ñoñ ñi la jot gëm ak ñi nga xamante ne ñoo gëm ak jaww bi qat'an min al-layli ci benn dog ci guddi gi wala yaltafin minkum ahad te bu ngeen di dem nag bu kenn ci yéen gestu illa imraatak lu dul sa ki nga xam ne mooy sa soxna si sa jabar ji moom moom de toute façon du génn day bañ ne moom du ànd ak yéen kooku moom moom innahu dëgg-dëgg moom moom lii xew de musibuha asaabahum mooy li nga xam ne mooy dal sa ñoñ yi war sa kër gi ne dañuy defu góor jigéen na bàyyi leen rek ñu def yow demal ci guddi gi nga bàyyi leen tëjal sa buntu ko dem bàyyi ñun ñun inna maw'idahum as-subh gis nga ñii seen rendez bi nga xam ne fa la borom bi ne fa lañ lam leen di mbugale ñun ñii malaaka yi alayhim asalatu wasalaam as-subh mooy fajar de mooy suba alaysa as-subh bi qarib ne ko ah, ndax guddi ndax su ndax jegewul ndax suba jegewul jege day demal rek nga bàyyi maan ngeen bàyyi ñoo ñun ñun malaaka yi falamma jaa bi nga xam ne ci la dikk am amruna suñu mbir jaal naa ci la ñu def mooy suñu mbugal ma aliyaha la féete woon kaw ci suuf si moom lañ jël saafilaha def ko mu féete suuf mooy dañoo ci suuf si seen kaw ginnaaw gi wa amtarna alayhim hijaratan min sijil ñu sànni ci ñoom ay xeer yoo xamante ne nii ci ban la boo xamante ne nii bu ñuul kukkuta tàng jër mandudin boo xamante ne nii ay rafal la def mooy dañoo tegaloo ñu leen koy taw ay taw yu metti ay comme ay rafalu pistolet ratatatatat la taw yu doon dal seen kaw mu musawwamatan xeer wu ne nag dañ koo màndargaal turu ka muy dal ak ka nga xamante ne moom lay dal ta du ko jaas inda rabbika